baada awudu billahi min alsheytaani alrajim kon ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu walminna tàmbali woon nañ saar bii nii ba ñu ngi agsi woon ci li nga xamante ni mooy juróom-ñaareelu laaya bi waaye jotuñu ko woon jeexal ndax suñu waxtu moo ñu daboon mooy fi muy waxe ne huwa boroom bi de tabaaraka wa taala alladi mooy ki nga xam ne anzala alayka alkitaab moo wàcce ci yow sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam téere bi minhu am na nag ci téere boobule aayaatun ay laaya yoo xamante ne ni muhkamaatun dañoo xereñ ay atte daal di nekk loo xam ne dañoo mat daal di jotale daal di leer nga xamante ne borom bi daf cee leeral li nga xam ne moom lay xaar ci jaam yi waaye mu ne wa um na yaaye yooyu nag ummul kitaab ñooy ndayu téere bi wa mu am yeneen yoo xamante ne nii mutashaabihaat yoo xam ne nag dañoo lënt walla dañoo lënt ñépp xamuñu ko walla te loolu wax nañ la xadiis bi ñu la doon wax keroog muy xadiisu rasulillah salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi ñu doon wax naa dal ci xadiis seydina Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu naan inna alxalaala bayyinun wa inna alxaraama bayyin wa baynahuma umuurun mushtabihaat laa ya'lamuhunna kathiirun mina nnaas kon nag mu ne loolu la mu ne kon li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne dafa dagan loolu de dafa leer wa innal xaraama bayin kantaa tamit li nga xam ne dafa xaraam loolu it daal nay leer léegi nag mu ne am na nag seen diggante ay mbir yoo xam ne bi mustabihaat mooy yooyu nag am ci boroom xam-xam yi ñu ne loolu noon mu wax ne innal xalaala xaram yooyu bayyin loolu mooy lii mooy mooy lii la boroom bi di wax naan ñooy aayatun muhkamaat yi kantaa yi nga xamante ne nii ñoom la ne mushtabihaat yooyu dañoo wa uxaru mutashaabihaat dañoo lënt mu ne yooyu lay wax ne looyu nag ñooy yi nga xamante ne nii <coughs> mu ne daa am yoo xamante ne nii am na mooy subahaat yoo xam ne moom mooy dañoo dañoo umurun ay mbir yoo xam ne leeruñ voilà léegi nag ñu ne nag loolee nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax foofu fële mooy yii mooy yulante yi nga xamante ne ñi ko xam bariwul lool day wane moo tax ñooñu ne lii day wane ne kon wa uxaru mutashabihaat comme li ko lenn ci boroom xam-xam yi ne yooyu kenn xamu ko am na ñoo xam ne sax dañuy dem banaan mooy ni laa yi commencé comme bii alif lam yooyu noonu ci lañu que kenn xamu ko waaye loolu waxoon nañ la ne sii sii borom bi moo ko xam dëgg la waaye am na ñu mu ko xamal am na ku nekk ak ñoo xamante ne fa ñu toll ci topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam borom bi mooy tànd lu ko soob ci li nga xamante ne moo ko soob moo ko soob léegi yooyu mu daal di leen koy xamal te loolu moom leer na loolu gisoon nañ ko kon nag yooyu ñu naan umbam yooyu mu ne wa laa baynahuma mustabihatun la ya'lamuhunna ni naan naas yooyu nekk na seen diggante ay mbir yoo xamante ne nii dafa lënt ñi leen xam bariwul loolu nag ñu ne yii lay wax naan wow xaru mutashabihat ndax ñi ko xam ci nit ñi bariwuñ ci la doon waxe ne ma man ittaqa shubuhat képp koo xam ne rek dafa moytandiku yi nga xamante ne ñoo yu lënt yi mooy yow boroom bi xamalu la ko bul fi jaay di jaayi ko waane daan yooyu da nga koy jéem a li lëñ bëti lëñ lëñtu di ko jéem a xam wala di ci jéem a waxta amoo ci bi ghayri ilmin wala hudan wala kitaabim munir amoo ci xam-xam amoo ci leer amoo ci téere bu bu bu bu leer mooy xamoo ci dara di waxantu loolu la ne fa man ittaqa shubuhat ñi ko xamul nañu ko moytu te képp ku moytu mooy li nga xam ne diinihi wa irdihi kooku de daal dinay ñoŋal ngir lan nekk na koo xam ne ñoŋal na te préserver na ngir diineem ak deram waaye man waqan fi shubuhat képp nag kurot ci yi nga xam ne ñooyu lënt yooyu te bokkoo ci ñu ko yàlla xamal ba pare yow moom waqan fil xaram kooku daal dinay rot ci lu xaraam yi mel ni waa ji nga xamante ne nii mooy sàmm bi nga xam ne yara hawla al hima moom daa nekk di sàmm wër li nga xamante ne nii mooy fi nga xamante ne nii moom la ñuy sàmme léegi nag loolu fi mandingu gaynde yi mu ñëw ba foof di fa sàmm ay gàttam waa jooju nag moom yushiku ay yaqa fii moom de tuuti rek mu daal di fay rot mooy gaynde yi an yarta fii mu daal di fay duggal yenn ci xar yi yi muy sàmm dugg fa te bu ñu fa duggee sawaay fa la leen gaynde di reere mooy xadiis boobu noonu daanaka lii nii moom lay leeral insha allahu taala mooy xadiis boo xam ne kon al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim ak waa as sunan al arbaa ñoom de daal dinañ koy solo rahmatullahi ala al jamii kon nag wa uxaru mutashaabihaat ne fa amma alladina fi quluubihim zayg kantaa ñi nga xamante ne nii daa nekk nag ci seen xol yi ak jéng ak dëngaa ko sikki sàkka fa yattabi'una ma tashabaha min ñoom ñooñu nag ñooy ñooy topp li nga xam ne moo xaw a lënt ci alquran ci yooyu noonu mu la doon wax ne ñépp xamuñu ko yonent ma sa saam ne du ñépp ko xam de voilà mooy du ñépp ko xam ma li ëpp ci nit ñi xamuñu ko léegi nag ñi nga xam ne dañoo bokk ñoom ci ñi ko xamul te seenu xol ak dëng nekk ci ak sikki sàkkaat ak li nga xamante ne ak nifaax ba loolu tamit ci la ñooñu li ñuy topp mooy dañuy xool alquran yooyu nag di wane ne walla lii day wane ne alquran dafa dëgg quoi wala lii jubul ko quoi di remettre en cause li nga xamante ne mooy alquranu borom bi moo tax mu ne gaa yooyu ñoom fayattabi'una dañuy topp ñi seen xol yam zayrun ak genga ko sikki sàkka ñoom danañuy topp ma tashabaha min ñi nga xam ne ñoo lënt ci loolu la ci alquran ibtighal fitna topp ko rek ndax lan bàyyi fi li leer nañ doxaluñu ko nekk ci yu lënt yi nag di jaayu xel ak jaayu xam-xam ibtiwa al na waaye nag defuñu ko lu dul topp ak sàkku li nga xamante ne nii mooy dugal ak kéefër ak sikki sàkka ak li nga xamante ne nii mooy ak ak ak ak feebar xolu mooy di remettre en cause te tamit day ñàkk wóolu ci xolu jullit ñi looloo leen tax a jóg fexe daal di ji ci seen xol yi li nga xamante ne mooy sikki sàkka ci li nga xamante ne nii mooy ci alquran ji bu fekk ñi nga xam ne xamuñu lam daay ñu leen ciy naxe parce que ñoom seen maam sëriñ la wala seen baay sëriñ la ñoom ndekete yoo ci yii lañ topp nga xam ne ay munaafiqun ay zanadiqa kibaar lañu di topp yu mel nii rek ngir daal di ciy mbaale ñi nga xamante ne nii ñooy ñi nga xam ne seen ñoom xamuñu lu bari ci wàllu diine mu ne kon ibtigha al fitna wa ibtigha dañuy jéem a interpréter Alquran te teguñu ko fenn lu dul ci seen li nga xam ne moo féete seen kaw seen seen gémmiñ muy seen bakkan kese ak li nga xamante ne nii moom doomi jamonoom ña mu jàpp ne ñoo ci gën a xel ci philosophie gaa yooyu mu ne loolu moom lay firi alquran daal wamaa ya'lamu ta'wilahu te nag suñu boroom wamaa ya'lamu ta'wilahu illa Allah suñu boroom nañ ne dëgg-dëgg mooy firi alquran na mu gën a mate exactement na nga xamante ne li nekk mbooti alquran yépp ki ko xam dëgg-dëgg lam-lam du xamu ko illa allah ku dul borom di tabaraka wa taala warraasixuuna fil ilm kanta ñi nga xam ne nag ñoom ñoo sampu seen xam-xam sampu sin di seen dëgg tànk ci wàllu xam-xam nekk ñoo xam ne ñu ancré wu ci wàllu xam-xam borom bi daal di leen ciy saxal ñu nekk ñoo xam ne ay ay doj lañu ci xam-xam ñooñu ñoom yaquluuna dañuy wax amanna bi ñun dëggam nañ ci alquran kullun yi nga xam ne ñoo ci lënt ak li leer naññ yi nga xam ne dañoo leer yooyu yëpp gëm nañ leen loolu lépp rek min indi rabbina mu ngi tukkee fi suñu boroom wa ma yadhakkaru waaye nag du fàttale ko te du waaru fi alquran ji illaa dul ulul albaab boroom ñi nga xam ne ñooy saalu xel yu ñaw yi tal baax te boroom bi tabaaraka wa taala daal di leen yéene yiw te def ko ci seen xol yi lii benn façon la am na ci boroom xam-xam yi ñoo xamante ne nii ñoom bu ñuy jàng te lool jëlee nañ ko ku mel ne ñoom Ibn Abd Mas'ud radiyallahu anhum que ne wa maa ya'lamu ta'wiluhu illa Allah war-raasixuuna fil ilm mooy taxawuñ ci illa Allah bi dañuy continuer war-raasixuuna fi ilm que ne ñoom itam mooy ñi samp ci xam-xam ñooñu boroom bi xamal mooy loolu mooy li xadis bu la wax rek xadis biñ la wax sànq bu Seydina an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma kon nag affaire bi loolu la mooy loolu noonu que ne yonent bi alayhi salaam dane laa ya'lamuhu kathiirun minan naas mooy mooy yu yu lënt yi ñu bari ci nit ñi xamuñu ko kon loolu mooy am nañu ko xam kon nag loolu ñu taxaw ak ñu ñàkk taxaw que waaw borom bi moo ko xam mais am na ñu ko xamal ñoo xamante ne nii mooy mbóoti alquran mooy nam gën na mu jee nekke lu joy na mu mate ci borom bi loolu am ku mel noonu waaye nag borom bi ci xam-xam boobu nga xam ne moom mi ko yor am na ci xeet wi yoo xam ne dina leen ci mosal am loo xam ne dina leen ko xamal te loolu dara mayu leen ko lu dul topp ak yi nga xam ne moom lañuy ñuy xeeñcu kese sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam te ñu tamit borom bi xamal ko ci boppam ñu nekk ar-raasixuuna ñooñu daal di samp ci xam-xam ñoom yaquluuna ñoo ñuy wax rabbana amanna bi ñun gëm nañ lépp ñoom nii lañ ma sa dañoo gëm lépp lu tukkee ci yàlla dañ koy gëm voilà dañ koy gëm léegi nag pour yonent su alquran ak sunna saa ñuy ut dara dañ koy topp ngir yàlla voilà léegi nag borom bi ci mbaaxam la leen di ubbile di leen wuññile ay façon xam-xam yoo xamante ne nii du xam-xamu du xam yoo xamante ne nii lu dul du xam-xamu diw ak xam-xamu rabbaani la ko jub borom bi tabaaraka wa taala la moo leen koy xamal te ci alquran bii la nekk ndax waxoon na ne nañ maa farratna fil kitaabi min shay gisoon nañ ko amul dara lu ñu bàyyi ci téere bi loolu nag la leen di xamal lu ko ci neex moom borom bi tabaaraka wa taala ndax ñoom nii lañ mel ñoom nekkuñu fi naan ñun daal lu ñu comprendre du ko gëm déedéet gëm yàlla moo nekk li nga xam ne mooy seen leitmotiv topp sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon ñoo naan rabbana ñoom ñoo naan yaquluuna ñu naan amanna bi ñun dëggam nañ ci alquran la ca lëntëg la ci lëntul lépp kullun lépp rek min indi na mu ngi tukkee ci suñu borom de wa ma yadhakkaru kon du waaru dul borom xel yu sell yi de ñu tekki naan rabbana i yow suñu na waay bul jengal suñu xol yi ba'da iz hadaytana ginnaaw bi nga xam ne ci nga ci leeru alquran leeru sunna yal na bu ko jéngal dëngal ñu daal di topp leneen ba ko fi wahab lana te yal nangu ñu may min ladunka tukkee ca yow rahma ca yërmande gu yaatu gi moom lañ lay ñaan innaka yow borom bi tabaaraka wa ta'ala antal wahhab yaa ki nga xam ne yaay maye sa maanaa dara voilà mu ngo rabbana ñu teg ci naan rabbana iyu e suñu boroom innaka dëgg-dëgg yow de jaami'un naasi yow yaay aji dajale nit ñi li yawmin ngir bés boo xam ne laa rayba fii amul sikki sàkkata bu leen ci sikki sàkka dina am de inna allah dëgg-dëgg boroom di tabaraka wa taala yaa ñu ko dig te gëm nañ ko te xam nañ ne boroom bi yow laa inna allah ka boroom bi laa yuxliful mi'ad moom de du wute ak li nga xamante ne nii moom la dige kon lii ñaan ama am solo la